waan abi hurayrata radiya allahu taala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam akmalul mu'miniina iimaanan ahsanuhum xuluqan wa xiyaarukum xiyaarukum linisaa'ihim rawaahu tirmidiyu rahimahullahu wa qaala xadiisun xasanun saxiix kon al imaamu alxaafizu nawawi ci buntu bii ñu nekk wala ci garab gi ci tool nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amiin. ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bi ñu génn xadiis numéro deux cent soixante-dix-sept mu ne woon xadiisu saydina Muawiyata bne Hayda radiyallahu taala anhu bim ne dama laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko ma xaqu zawjati ahadina alayhi lan mooy àq soxnaay kenn ci ñun ci kaw boroom këram tey nag inshaa allahu taala ñu war a gis bi ci tegu muy deux cent soixante-dix-huit ñaar ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett mu ne wa an abi hurayrata mu ngi koy jële ci sayyidina wa mawlana abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala ne qaala neena rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam neena akmalul mu'minina ki gën a matle ci way ngëm yàlla yi imaanan ak ngëm yàlla ah ahsanuhum xuluqa mooy ki leen gën a rafet jikko wa xiyaarukum te ki gën ci yéen way ngëm yàlla yi xiyaarukum li nisaa'i mooy ko gën fa ay soxnaam allah mu ne rawaahu soloona li at-Tirmidhi mooy al imaam Muhammad ibn Isa ibn Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi Abu Isa rahimahullahu ta'ala wa qaala bi mu ko solowee mu ne xadiisun lii di ab xadiis la boo xamante ne nii waaw xasanun bu baax la saxiixun bu wér la kon lii la al imaam léegi nag est ce que moom kese ñoo ko solo lañ naan déedéet al imaamu euh, Abu Dawud waaye lu leen jiitu ñoom al imaam Ahmad solo na ko rahmatullahi ala al jamii al imaamu Tirmidhi rahimahullahu taala ci abwaabu radaa'i an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun ma jaa fi haqqi al mar'ati ala zawjiha voilà di buntum nampal. ñu koy jële ci yonent bi alayhi salatu wassalam buntu ci ci abwaab téere yi buntu yo buntu bi nga xam ne la def ci li ñëw ci di wax xaqu ndaw si mu am ci boroom këram mu ne haddathana abu kurayb muy muhammad ibn al-ala ibn al-hamadani al-kufi rahmatullah alayhi kenn ci sëriñu kutubu sitta muy muhammad ibn al abu kurayb hmm? rahimahullah qaala mu ne haddathana abdatu ibnu sulaymaan moo ko jëlee ci abda ibnu sulaymaan muy abda ibnu sulaymaan al-kilaabiyu am ñu ne al-aamiri la abu muhammad al-kuufi moom it ci waa kuufa la bokk rahmatullahi alayhi an muhammad ibn amr moo ko jëlee ci muhammad ibn amr muhammad ibn amr ibn alqama ibn waqqaas al-laysiyu abul hasan ñi ne abu abdillah al-ansaariyu al-Laythi al-Ansaari al-Madani rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Abu Salama mu ne ki ñu nettali mooy Abu Salama di Abu Salama ibn Abdurrahmaan ibn Awf az-Zuhri radiyallahu ta'aala anhumaa doomu Seydina Abdurrahmaan ibn Awf an Abi Hurayra moo ko jëlee ci Seydina moom mii nag Madani la woon ah moom moo ko jëlee ci an Abi Hurayrata ci Seydina Mawlaana Abu Hurayra moom it al-Madani ah, ah, ah. ad-Dawsi rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam akmalul mu'miniina iimaanan ahsanuhum xuluqan wa xayrukum xayrukum li nisaa'ihim waaw loolu la wa xayrukum waxul wa xiyaarukum ci riwaaya imaamu Tirmidi wa fil mu ne imaamu Tirmidi dafay teg wa fil baabi an Aysa mu ne nag wa fil baabi nekk na ci buntu bi hadiis mel nii. an aishata sayyidatu aisha soloona xadis bi noon wa ibni abbas ak mawlana abdallah ibni abbas radiyallahu anhuma mu ne xadisu abi hurayra kanta xadis sayna abu hurayra bi ma fi indi moom mu ne hada xadisun xasanun saxix xadis la bu baax la bu wér tamam la al imam an-nawawi rahimahullahu taala mu ne wa qaala xadisun xasanun saxix eh, léegi nii la ko indee Euh, léegi euh, kii bii nii imaam Ahmad soloo na ko nii waaw ne soloo na ko moom tamit lu niroog nii comme al imaamu euh, kii moo tax bu imaamu Ahmad bi à vrai moom la imaamu ki indi ndax du bari la ko indi benn ci version mi ci musnadu Abi Hurayra boobu la imaamu Nawawi indi fii mais dégg nga imaamu Tirmizi moom bokkul du lafz yi du terme yi dëgg dëgg dëgg la indi même bu dee na ne moom la ko solo mais imaam kii euh, Ahmad <coughs> nii la ko solowee parce que imaamu Ahmad ibn Muhammad xoolal même mooyi la moom mooy imaam Ahmad yi moom la indi waaw mais. mooy imam at-Tirmidhi solo na ko mu ne hadda si musnad Abu Hurayra haddathana ibnu Idris al-imamu Ahmad ibn Hanbal mu ne haddathana ibnu Idris mu ne doomu Idris mooy Abdallah ibn Idris ibn Yazid ibn Abdurrahman ibn al-Aswad Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala qala mu ne sami'tu Muhammad ibn Amr gis nañ ko sànq moom lañ gis sànq ibn Alqama ibn Waqqas al-Laythi al-Ansari al-Madani an Abi Salama gis nañ ko sànq ibn Abdurrahman ibn Awf az-Zuhri radiyallahu anhu an Abi Hurayrata annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akmalul mu'minina imanan yaa ngi dégg ahsanuhum xuluqan wa xiyaaruhum xiyaaruhum li nisaa'ihim voilà te bi moom daa def xiyaarukum ah mais xiyaaruhum bu dee ci E, bu imaamu Ahmad ibnu Muhammad xiyaarukum te am na beneen ci riwaay imaam Ahmad yi foofu noonu la ko indee wa xiyaarukum xiyaarukum li nisaa'ikum waaw imaamu nag kii al e, Nawawi xiyaarukum xiyaarukum li nisaa'ihim la kon mu ngi noonu kon lii mooy xadis bi léegi nag xadiis bii nii ci gàttal mooy yonent bi alayhi salaatu salaam nee ki gën a mat ci way gëm yàlla yi imaanan ak ngëm yàlla gu mat mooy ahsanum xuluqan ka leen gën a rafet jikko de toute façon ñu raf ñi ki gën rafet jikko mooy ki gën ci nit ñi waaw moo tax borom bi tagge ko yonent bi alayhi salaatu salaam waaw waaw ne ko wa innaka la ala xuluqin azim wa innaka waat naa ne dëgg-dëgg te yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam la ala yaa plafonné yaa féete kaw waaw yaa ngi ci kaw xuluqin ay ay ay ay jikko azim yu màgg màgg màgg muy taaru yi moom la doon fële innama bu'ithtu ba umirtu ah li utammima salih al axlaq wala li utammima makarim al axlaq dañu maa yónni ngir may mottali gën jaa rafet ay jikko waaw waaw loolu nga xam ne yonent bay saa saama la plafonné képp koo xam ne moo la ko ëppale rek moo la ci ëppale kooku moo la gën moo tax mu ne akmalul mu'minina imaana ki gën a mat ci way ngëm yàlla yi ngëm yàlla ak ak ak ngëm yàlla mooy ahsanuhum ke leen gën a rafet xuluqan ay ay ay jikko léegi nag nan la koy takke <laughs> parce que jikko moom comme li al euh, borom awnul ma'bud sharh sunan abi daawud wax nañ la moom soloona ko rahimahullah ah. moom loolu rek la ci solo imaam Abu Dawud akmalul mu'minina imanan ahsanuhum xuluqan li ci tegu toxu ko riwaay imaamu Tirmidhi ba imaam Ahmad ñoo di loolu rahmatullah alayhima même imaamu solo na ko mais moom it lii rek la indi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum xuluqan loolu kese la indi mu nekk imaamu Daarimi sëriñu imaamu Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhima eh, borom Awnul Ma'bud mu ne qaala ibn Raslan eh, kanta xuluq moom jikko ab ab ab baat la boo xam ne huwa ibaratun an awsaafi al insani allati yu'amalu biha ghayrahu yu'amilu biha ghayrahu wa hiya munqasimatun ila mahmuda wa mazmuma fal mahmuda minha sifatu al anbiya wal awliya was salihin alayhim as-salatu wassalam kas sabri 'inda al makarihi wal hamli 'inda al jafa wa hamlil adaa wal ihsaani linnaas wattawaddudi ilayhim warrahmati bihim washafaqatu alayhim walliinu fil qawli wa mujaanabatul fasaad almafaasidi washuruur wa ghayri daalik. mu ne boo Ibn Raslaan rahimahullah nee na tanta jikko moom lenn la mooy mbir la moo xam ne day tegtal buñ ko waxee ay jikko yoo xam ne moom la nit kiy amee nga xam ne moom lay doxalanteeg nit ñi keneen ku dul moom waaw. koo gis muy doxale rek na muy doxale xamal ne noonu la mel waaw waxuma koy tricher de waaw waxoon naa la ñaar ñi nga xam ne dañuy ngàmbal mooy di doxaanante noonu di génn naan dañuy génn dañuy camoufler wante mais ki nga xam ne mooy fi nga xam ne loolu amatu fa waaw nit ba koo xam moo tax nga fekk ko ci ak këram ña nga xam ne amul dara lu muy seet ci ñoom bu dee ne moom amul kersa voilà amul benn enjeu bu muy seet voilà moom na mu mel loolu lay wane foofu te toute façon fi lu dëkk gaa yi moom miin nañ ko xam nañ léegi ni mel loolu muy doxalanteeg nit ñi nag mu ne te loolu dafa divisé wu ci ñaari mbir soit mu nekk mahmuda loo xam ne lu ñu gërëm la lu ñu sant la wa mazmuma loo xam ne lu ñu ŋàññ la mu ne yi nga xam ne nag moom mooy jikko yi nga xam ne moom la ñu sant te gërëm ko mooy comme jikko yonent yi alayhimu salaam ak awliya yi nga xamante ne nii ñoom la borom bi parandool parandooy borom bi ak way way way way way wasalihin ak way euh, rafetal yi way ñu baax ñi mu ne comme ka sabri comme muñ indal makaarihi jamonoy mettit yoo xam ne neexul nga waaye di yenu gis koo xamante ne nii indal jafaa mooy koo xam ne dalay euh, jëmale jikko yu ñaaw xamul savoir vivre xamul savoir parler xamul dara di la wax di la ñàkki teggin nga man ci dara waaye nga muñ te yàlla tax waaw ngar daajjoo lool wa hamlil ada di ngar daajjoo lor yi nga xamante ni mooy tukkee ci nit ñi wal ihsani lin waaye ngay rafetal jëme ci nit ñi mooy doo leen dolloo ne man euh, ku ma ko dubbin dama nga koy rókkin déedéet waaw da nga koy yenu rek te yàlla tax te kenn du ko gis sa xar kanam te doone ayya te doone ah kañ lay jeex déedéet wal ihsani malgré ñaaw yooyu ñu lay def yow ngay rafetal rek lin nas yi ci nit ñépp xooloo ci sam noon ak ku dul waaw ndax yonent noonu la meloon moo tax Seydina Mawlana Ibnu Abbaas radiyallahu anhu mu moo gënoon a tabe eh, te ni mu doon gën a tabee moo gënoon tabe ji nit ñi te ni mu doon gën a nag mooy bu rawatina fi mu làmbaay doon gën a aaye moom mooy Ramadan bu Seydina Jibril ñëw di jànganteeg moom Alquraan waaw mu ne moom tabeem daa menoon kar riihil mursala comme ngelaw li nga xam ne dañ koo sànni muy jariñ nit ñi waaw. xam nga ngelaw li du sélectionné du ne ah man nag bakkamu yéeféer yi dama leen di moytu waaw di dugg rek di may oxygène ñooñ di ma xëcc a génne ñi nga xam ne ñooy woy ngëm yàlla yi déedéet loolu mooy tab loolu loolu mooy xusnul xuluq yonent bari saar saam nag moo doon sangu ñooñu voilà waaw moo tax suñu boroom ne ko wa innaka la ala xuluqin azim kon di rafetal jëme ci ñoom wa tawaddudi ilayhim di ñeewante ci ñoom ar rahma ak am yërmande bihim wa shafaqati ak ñeewante alayhim ci ñoom am cofeel ak tawaddud cofeel gu rëy gooy am ci ñoom yërmande wa shafaqati alayhim ak ñeewante wal liin ba pare nga wàcc sa bopp woyof seen kanam doo nekk koo xam ne da ngay yëkkat say laaf di leen man ah am naa doom ba tànk bu amul wala poste bu ma amul alal bi ma yàlla dénk te amu ngeen ko kon ma wan leen ko déedéet waaw da ngay woyof ci seen kanam fil qawli ci wax wa mujaanabatil mafasid waaye di moytu yu ñaaw yi waaw lépp luy wa shurur ak yu bon yi mu ne ak yi mel noonu al imaam al hasan moom mu ne xaqiqatu xusnul xuluqi bazlul ma'ruf wa kaffil adaa wa talaaqatil wajh mu ne dëgg-dëgg bi ragat rafet jikko daal lenn la waaw mooy di yulli lépp loo xam ne njekk la di ko defal jaam yi waaw comme li ñu waxoon sànq waaw doo xool ku ne ku la noonoo ku la noonoowul idfa billati hiya ahsan la alquran wax fa ida alladi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyun hamim waaw idfa beel jañ ñi nga xam ne dañ lay def lu ñaaw yow bu ñu leen ji jiwu ñaaw yow bul ne damay fayu dama leen koy rukkin comme li ñu wax sànk déedéet waaw représailles leen ba ñu xam déedéet lu ñaaw lañ la ji yow ji leen lu rafet idfa billati hiya ahsan jëlal li gën a rafet nga def boo koy def noonu noonu ngay jañee lu ñaawam fa ida alladi bu yàggee borom bi mën naa def ci ngëneelam sa diggante ki nga xam ne daa moonu noonoo seen diggante mu nekk sa copain queuse koo xam ne day tàng jër ci sopp gum la sopp ginnaaw bam nee sam noonu kon nag loolu mooy rafet jikko mu ne kon xaqiqatu sabri xusnul ah, xuluqi sayyidina imaamul Hasan al-Basri rahimahullah wa radiya anhu mu ne loolu mooy rafet jikko lool daal mooy bazlul ma'ruf lépp luy njekk loo mënal jaam yi nga def ko di ko yulli wa kaffil ada te yow sa lori bopp yi nga xam ne moo war a tukkee ci yow di jëm ci ñoom nga fegal leen ko ba duñu àgg ci yow sa làmmiñ sa loxo sa lépp sa tànk bu leen ci tooñ waaw lépp luy lor bu jógee sa làmmeñ muy jëw rambaaje ah ak xaste ak saaga ŋàññaate yooyu nga koy nga leen koy fegal waaw nga leen koy fegal te tamit kaful adaa nga leen di ngay jañ lor yi nga xam ne ñoo jóge ci ñoom te kenn bul ko yit waaye rawatina yow sa lor bopp fexeel ba bu mu àgg ci ñoom ndax al muslimu man salima al muslimuna min yadihi min lisaanihi wa yadihi yonent bi alayhi salaam neen dëgg dëgg jullit waaw te moom rek bu newee mu'min dugg na muhsin dugg na mooy ki nga xam ne dañoo mucc waaw mucc nañ ci ayu làmmiñam ak ayu loxoom nit ñi way ngëm yàlla yi waaw kooku mu ne wa talaqatil wajhi ak nayu xar kanam sa xar kanam fu ñu la gis daa war a nayyi nekk di ñàngal di jaay gaay maanaa ak di ciipa fi ñu ñéeg déedéet waaw xar kanam goo xam ne moom la yonent waaye saa saa waxoon ne bokk na ci sarax yi te dinañ ko gis ci biir euh, téere bi waaw bokk na ci sarax wa an talqa axaaka bi wajhin talq nga dajeeg sa boroom sa sa moroom ah sa sa sa dëkkandoo sa mbokku nit bi wajhin jullit ci xar kanam boo xam ne bu nàyyi bu leer lay doon hmm? kon lii nii mooy côté boobu kon ah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum xuluqa léegi nag yeneen tubaab yi saam daal di ciy teg am am solo léegi mooy li ñu doon wax sànq mais loolu noo koy natte <laughs> ah mais man nan laa koy natte yeneen tubaab yi saa saam ne yeneen bi alayhi salaatu wassalaam mu ne nag xiyaarukum xiyaarukum li nisaa'ihim waaw wa xiyaarukum xiyaarukum li nisaa'ihim te ki gën mat mooy ki gën comme ña ci yéen mooy ña gën ci seen soxna yi moo tax bés buñ lay tagg ci mbedd mi naan diwa baax diwa baax loo xam ne soxnaam du ko du du acquiescer mukk lu dul mu xam ne ah bu acquiescer wul ngi koy xool te tem mu jàpp ne ah day jouer contre mu ne waaw waaye bu doon moom kese la du ko def ndax xam na ne kii bu baaxee ci mbedd mi baaxul ci kër gi waaw walla iyaazu billaah ñoom ñoom ñoo yées te loolu façon jikko naafiq gu mag a ngoogu waaw walla iyaazu billaah bi camoufle yu bon yi te ñi nga waroon a ñi nga xam ne kat ñoo ngay mbubboo di jaay ne yaa baax ñooñu bu buñ tëjee bunt bi waxoon naa la buy dugg ci kër gi lay sànni masque de de de sympathie yooy yooyu yépp ci buntu kër ga la koy sànni duggee ñàngal buy génn solaat romb ci mbedd bi ñépp naan ci allah ji kii daal moo man jëkkër ju baax yaa ngi wax lu la wóorul yaa ngi wax bi loo xam ne wóoru la waaw kon mooy ni ñuy natte nag loolu yeneen tubaab saa salaat mooy rafet jikko mooy seetal ñi nga xam ne diw est-ce que muñkat la <laughs> ak nan lay doxalee ak jaam yi rawatina ñi nga xam ne. ñoom la borom bi def moom mu jiite leen mu mu mu nekk ci ronam nga xam ne ay néew ju doole lañ ci loxoom waaw nan lay doxaleek ñoom foo xam ne amul kenn ku fa nekk ku tax muy camouflé wu ñu xool est-ce que ragal na yàlla mi koy gis in lam takun tara fa innahu yarak bu dee ne nekkoo di ko gis moom mu ngi lay gis léegi nag est-ce moom loolu nit ñi di ko gis muy correct correct lu te bu tëjee bunt bi nekk ak ñoom di leen maltraité ko wax wax ju ñaaw ak gëdd foofu la ñuy xame ku baax waaw kan mu gëm waaw moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon <laughs> ne xayrukum xayrukum li ahli waaw wa ana xayrukum li ahli allah <laughs> comme ni ko al imaam ibnu Maaja hadiis mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahuma mu ngi sunan uh, al imaam ibnu Maaja mu ne yonent bi saa saam xadiis bu mu yëkkati mu ne yonent bi saa saam nee na gis nga ki gën ci yéen nit mooy xayrukum li ahli ka gën ci soxnaam ka gën ci njabootam wa ana ta man rasulullahi xayrukum li ahli maa leen gën ci sama njaboot moo tax ma ne la mooy ci gën a ku la gën niiru yonent bi saa saam moo la gën yonent bi saa salaam kaana layyinal jaanib wallah dafa woyofoon waaw moo tax Seydina Anas nee na ab jigéen day jóge ne mu ndaw jàpp ci loxoom xëcc ko nee taxaw wax ak moom bu amee soxla bu soxla ci yonent bi saa saam yonent bi saa saam doxal ko ko ñëw allah yow xalaat nga fii ñun ñun ñun ñun xale yi pour ñun mbéj tël mu daanu fële mais benn sama loxo bi doo may ma taxaw may kii kooku moom nga xam ne ndeysaan foofu la yam bu leen ko jiiñ mukk ne kii bokk na ci ñi gën déedéet ndax yeneen tubaab saa saa moo ñu wax nan la ñuy natt ku gën xayrukum xayrukum li ahli wa ana xayrukum li ahli wallahi sallallahu alayhi wa gën ci ki gën ci njabootam man maa gën ci sama njaboot waaw. wala boo bëggee xam yooyu bu dee yàlla bindaluwu ko bind defu la ko jibiliyan nga màgge noonu ne da nga koy fexe ak taxalluqu waaw di yar sa bopp di tënk sa bopp di la metti meeg c'est comme ça <laughs> waaw. jikko yonent bi alayhi salaam di jàngal sa bopp muñ di fexe di muñ dina naqari mais innamal ilmu bit ta'allum ndax jàng ci jàngantu ngay jóge gi ba nekk ba ba am xam-xam da ngay jàngi bee doo toog noonu kese boo ko amul noonu ngay def waaw kon noonu lii mooy <laughs> nattukaay bu bu leer bi nga xam ne moom lañ yonent bi alayhi salaam jox waaw wa xiyaarukum xiyaarukum li nisaa'ihim ki gën ci yéen mooy ko gën ci ay soxnaam waaw moo tax nit koo xamante ne nii dafa génn àddina wala daa kii ñépp di seede ci moom mu am soxna yu sincère yoo xam ne ñépp ngi wax ñu noppi kese <laughs> ndeke li waa mbooloo mi wax moo fi gënoon moo fi nangam ñoom xam nañ la contraire waa ah. ñooñu ñu xam ne kii melul noonu kooku dañuy xam ne bokkul ci gu gëñ waaye bu dee nit koo xamante ne njabootam ci boppam pas boo am deme waaw moom du am du sàmba àllaar waaw nga xam ne waa mbedd mee koy gërëm ba pare nag waa kër gi ñëpp di jooytu mbokkam yëpp ñi mu yor ñëpp di jooytu dara matul dépense matul kii matul wax manuñoo am ci wax gu neex toog ak moom waxtaan sax manu la ne waaw on est il nous a fermé toutes ses portes te bu génnee ci biti di jaay une di jaay une oreille attentive ci gaa yi ay naan moom kay mooy sama conseil man lépp lu ma am bu ma ñëwee dinaa fekk nopp bu may déglu alors que lool waa njabootam amuñu ko kooku moo yées waaw loolu xas la ci moom waaye njaboot ji ñoo kontaan ci moom waaw waaw dañun bàyyi bu mel nii moom soxna si jigéen kii jëkkër ju mel nii man dama ciy dugg yaakaaruma koon sax wax dëgg yàlla bokkul dara ngaa jàppoon naa daal naa am lu tane rek waaye damaa bette kaw waaw nit ku nooye nii woyofe nii amub dégg am jikko yu rafet ba pare dal xam nan lay trouver solution te teg lépp nag ci loo xamante ne xam-xamu yonent bi alay salaam te amul dara lu ko ciy génne masha allah kooku moom bu amee kooku xamal ne kooku moo gën même bu dee ne gaa yi joxoñuñu ko ña ñuy joxoñ nag bu dee meluñ noonu gëddaatee ko pesaatee ko yooyu rek amuñu njariñ kon lii lëkkaale mag suñu bunt bi mooy dénk kon comme ci gën mooy ci gën ci waaw kon <laughs> saay loolu du façon dénkaane fexe leen kon yéen yar seen bopp gën seen soxna te ngeen koy def ci teg leen dund ak ñoom wa ashiruhunna bil ma'ruf dund leen ak ñoom ci njekk comme ni ko alquran waxe lool gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna ñu jàll ci hadith bi ci tegu